ak seydina ali ibn abi taalib ak seydina jarir ibn abdillah albajali radiallahu anhum ila alyaman yónni gu leen aleyhi salaatu wasalaam yónne woon yaman bu seydina jarir bi tuddoon nañ ko ba ñuy gis tarjamaam brosé nañ ci tuuti jotaay bi weesu te boo seetloo waxoon nañ la ne day niru ne loolu après xajjatul wadaa la yónni woon na ko ci dul xalasa dëgg ngir mu dem toju ko waaye Seydina Jarir fekke naa li nga xamante ne mooy xajjatul wadaa'i muy ajug yonent bi aleyhi salaatu wassalaam te ba mu nekkee Yaman falañ ko tàggee na yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñoom zu kalaa ak zu amr radiyallahu anil jamii ñoo ko yëgal que ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam de bu dee lii nga ñuy wax dëgg la génn na àddina yaa trois jours nee na ba ma manaan leen lu ngeen di wax ni ñuy dem ci yoon bi jóge yaman di dem Medina lañ dajeeg ñu ne ñu tàgg rob na yonent bi aleyhi salaatu wassalaam loolu kon day wane ne kon Seydina Jarir ibn Abdillah radiyallahu anhu yónnim yaman daal dinay jege lool toxook aleyhi salaatu wassalaam tey nag insha allahu taala comme ni ñu ko waxe woon ñu war dugg ci xajjatul wadaa muy bunt ba am solo bu ama amaam solo parce que day yonent bi aleyhi salaatu wassalaam xajjatul wadaa'i at la moo xamante ne nii mu ama ama ama ama ama am solo ci dundam gi aleyhi salaatu wassalaam nga xam ne daf ciy jàngale li tax borom bi subhaanahu wa taala yónni ko mooy yaa ayyuha rasul balligh la ko suñu boroom waxoon yow ndaw yàlla li jottali li nga xam ne moom lañ wàcce ci yow te mooy shara'i'u mooy sharia bi leeral jaam yi li nga xam ne moom la seen boroom di xaar ci ñoom te ñun ñépp xam nañ ne bokk na ci yi nga xam ne ponk la ci lislaam mooy alxaj mooy aj mooy aj mooy defi pelerinage muy lu ama am solo muy ak jublu bu nit ki war jublu ci boroomam subhaanahu wa taala te pourtant ci la masa ne waaye ci ay lieu yoo xam ne fala borom bi ne fii ngeen ma koy defale ndax fii laa nam ne fii laa bëgg mu koy defe ngeen koy defe mooy makkatal mukarrama ak yi nga xamante ni ñooy bërëb yi ne côté yooyu nga xam ne manula ñàkk aji ki nga xam ne mooy aj ajkat bi di fay dem euh, loolu moom lañu waroon a gis tey mais insha allahu taala dafa am loo xam ne dafa xew ci dixième année bi selon selon imaam al-Waaqidi selon imaam al-Waaqidi euh, nga xam ne moom dafa ne kon ni nga xamante ne nii noon lu ko tuddee boo demee ci al bu imaam al-Waaqidi ak taalibeem bi al imaam Muhammad ibn Sa'd az-Zuhri ca Tabaqaat raxmatullaahi alayhima al imaam al nee na ci jamono yi ci dixième année bi moom ci rabiul awwal yi ci rabiul awwal treize treizième jour treizième guddi yu jàll ci rabiul awwal ci dixième année bi ci gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci la seyyiduna ibrahim ibn rasulillah sallallahu alayhi wasallam génn àddina muy seydina ibrahim alayhi salaam muy doomu yonent bi alayhi salaatu wassalaam da seydina ibrahim gisoon nañu yaayam tuddoon nañu yaayam bi nga xam ne ci lañu doon gis bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon yónnee lettre yi bu ngeen fàttale ko tuddoon nañ foofu mbiru yaayam radiyallahu taala anha wa ardaaha wa anna biha muy saydatuna maariya alqibtiya muy saydatuna maariya alqibtiya nga xam ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dañ ko ko mayoon nekkuloon soxnaam waaye jaamam la woon bu jigéen boo xam ne ki ko mayoon mooy al-Muqawqis malikul Iskandariya muy buuru Alexandrie muy euh, comme ni ñu ko gise woon Amr ibn Umayya ad-Damri la fa yóom ni woon non Xaatib ibn Abi Baltaata walil Muqawqis aghra xaatiban wala ajilan ahdaahu jam ahdaahu jamman voilà ba mu ko joxee kado yu bari ya nga xam ne boroom xilaas Seydil Xaaji Malik alayhi ridwaanul maliki daal dina koy yaatal foofu ci kado yoo yële comme ni nga xam ne noonu lañ ko gise woon walillahi alhamdu wal minna bi ñu àggee ci buntub rasaa'il yi muy lettre yi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam doon envoyé nguur yi buuri jamono ak ñi nga xam ne ñoo doon dirigeant yeeg woy nji ak njiit yi maariya bi bokkoon na ci kado yim ko joxoon ak baxla gaag yoo yële kiiw tusngal gaag yooyu yépp sëydatu maariya mi bokk na ci jaam yi mu ko mayoon moom nag radiyallahu anha moo jur ki nga xam ne mooy seydina ibrahim mii alayhi salaatu wassalaam nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam doomam yépp ci sayyidatu Xadiija la la la la ci sayyidatu Xadiija la moom la am ak ci moom la amee doom yi mu am ba mu des kii doomam yépp ñoom Seydina al Qaasim Zeynab ñoom Seydina ki nga xamante ne mooy Taahir ak ki nga xamante ne ñoom Seydina Seydatuna Ruqayya Ummu Kalthum Seydatu Fatima ñoom ñépp ak ñoom ñépp ci kañ la kan la kan moom mu ngi leen ame ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam muy saydatu xadiija suñu yaay xadiija bintu xuwaylidin radiyallahu taala anhu wa ardaa radiyallahu anha wa ardaaha waaw ah, moom mii kon sayyidatu sayyidina ibrahim moom la am ak sayyidatu maariya kon ni ko ñépp xame mooy yonent bi aleyhi salaam doom yooyu kese la am tey yeneen soxnaam yi amul ak keneen li nga xamante ne doom du nii sayyidatu ummu salama sayyidatu aisha zaynab bint jahsh sayyidatu hafsa ay sawda ak ñi ci des ñoo ñépp amul kenn ku mu am ak yow li nga xam ne mooy buur yàlla joxu ko ci bant waaye sayyidatu Maariya bii moom moo jur doomam ju mujj muy Seydina Ibrahim keroog bi mu xam ne ci gene àddina Seydina Anas radiyallahu anhu comme ni al imaamu Muslim ibn al Hajjaaji alqushayriyu an-naysaburiyu soloo ci kitaabul fadaa'il bunt bi nga xamante ne moom la shuraax yi def baabu raxmatihi sallallahu alayhi wa sallam as-sibyaana wal ciyaala wa tawaaducihi wa fadli daalik baabu buntu raxmatihi sallallahu alayhi wa sallam buntu yërmandeem moom alayhi salaatu wa salaam bi nga xam ne jéggi na xelu doomu aadama as-sibyaana ni mu yëre woon ni mu yërëme woon moom sallallahu alayhi gone yi wal iyaala ak njaboot ji wa yi ak li nga xam ne mooy ak li nga xam ne noon la wàcce woon noonu la mu meloon waaw mu nekk koo xamante ne nii buur yàlla moo ko mooñaaleeg modestie waaw sori na ak fausse modestie ngay gis wa fadli daalika ak ngëneelu loolu mooy yërmande gi ngay am say doom ak gone yépp ak njaboot gi te moom ñépp njabootam la ñoon alayhi salaatu wassalaam ak wàcce gi mu wàcce boppam ak ngëneel gi nekk ci loolu le foofu imaamu muslim rahmatullah alayhi dafa solo xadiis boo xam ne mu ngi jaar ci seydina thaabit al ibn aslam albunaaniyu raxmatullah aleyhi mu jële ci seydina anas ibn malik radiyallahu anhu mu ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wulida liya laylata gulaamun fa sammaytuhu bismi abi ibrahim nee na seydina anas xaadimu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam nee na yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa ne wulida liya laylata ghulaamun dane guddi gii de biig waaw biig ci guddi nag pléonasme la wolof du wax biig ci guddi waaw mu ngi mel ni ku naan ci français descendre en bas ah? mooy ba nga nee maa ngi wàcc rek xam nañ ne ci fu kawe nga jóge di wàcc ci suuf waaw biig ci guddi it wolof du ko wax biig rek lañuy wax waaw ndax buñ nee biig rek <laughs> mooy démb ci guddi loolu nag ñaaru pléonasme la wax mbir waxati mbir ah? loolu ci wàllu balaaxa ñooñu ñooy seet yooyu nan lañ koy déggee léegi ah, mais loolu ça dépend ci langue yi waaw ah, loolu ça dépend ci langue yi léegi euh, mu ne kon wulida liya laylata ghulaamun yonent bi aleyhi salaatu salaam ne man de jural ma al laylata mooy guddi gi tey bii ghulaamun ab doom mooy am na koo xam ne sama doom la ju juddu biig fa sammaytuhu fa sammaytuhu man nag tudde naa ko bismi abi ibrahim tudde naa ko man sama bàyyi laa ko tudde man sama bàyyi laa ko tudde ah ah mooy baayam mooy baayam mooy seydina mooy seydina ibrahim alxalil muy seydina ibrahim alxalil xalilu rahmaan ah lu tax mu ne baayam ah parce que mooy baayam abul anbiya abul anbiya mooy baayu yonent yi aleyhimu salaatu salaam te yonent bi aleyhi salaatu salaam sëtu direct maam ibrahim la parce que ci seydina ismail mooy maamam ibbi ibn ibrahim aleyhim salaatu wassalaam mu nekkoon kon naa ko sama baay kon dañ ci xamee la benn lu lu leer que kon ndeke maam dañ koy woowe baay waaw alxuraan loolu la wax de millata abikum ibrahim huwa sammaakumul muslimiina min qabl waaw allahu akbar mooy lislaam gii ñu ne moo tax waxi caaxaan la boo déggee ñenn ñi naan moo lislaam loolu yàggut du dëgg ku la ne lislaam yàggut du dëgg waxoon naa la ne loolu sax lool loolu xaaral loolu di <laughs> dinañu ko def yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam fi nga xam ne ci alquran fi ku nekk di waxe naan man jullit la wala buur yàlla man de bàkku naa ci ñu wommatu moo muslim wala minal muslimiin wala boole ma ci comme li Seydina Yuusuf wax ca feewu saaram ba ak yooyu ak ñeneen dinañ recenser i dinañ leen wax yooyu dinañ ko wax benn bés yàgg nañ koo diggee kon képp boo tax loolu képp ku la ne moo musulman yàggut nga dégg yenn euh, gars yi jaay nay orientaliste lañ nga ñu taxaw naan la bon en plus même les euh, musulman yi am nay temps les mahométains lañ leen doon woo après mais tan moo ñu doon woowee mahométain mais c'est les kufaar yéefir yi la woon kufaar Europe yi ñu doon leen les mahométains léegi est-ce que ñoom li ñuy woowee day wane ne comme que ñoom ñoo ñuy woowee loolu rek day wane ne kon loolu masul a nekk musulman bii nii lu bees la. yàlla la man gars yi xaw ma orient yenn orientalistes yi lan moo nekk ci seen xol seen seen xel yi c'est orienté vers l'Occident la waaja doon wax naan pour qu'une vérité soit vraie euh, réellement vraie xaw ma véritablement vrai il faut que ça sonne blanche c'est ça <laughs> hein gaa yi dañoo dem ba jàpp ne ñoom balaa dëgg nekk dëgg rek il faut daal mu jóge ci tubaab bi wala ci loo xam ne moom moo ko approuvé na lii way dëgg mais loolu loolu moo dul dëgg loolu moo amul après ñoom bu ñuy woowee les Mohammadiens ñoom Montesquieu ak mais ñoo xam ñoom ñoom seen seen vocabulaire bopp la léegi nag nga bëgg ñëw ne kon moo musulman bii nga xam ne moom lañ leen yàggul ndax am nay temps mais loolu mooy taaw yéefiri France yi ak ñi mel ni ñoom les les les mooy les ifranges ci ñooñ la ñuy xoole ñun ñooy ñan gis nga esprit colonialiste bi nga xam ne moom lañ def xataa les anciens colonisés sax xal xal moomu lañu yor hein mooy tubaab bi moom dëkk loo seetlu affaire prétencier gi nga xam ne esprit boobu te ku mu yar nii boo mooywul noon ngay mel mooy yow da jàpp ne yow li nga la nga la découvrir tey foofa la xam-xam ba commencé moo tax doo seetlu ñu naan la diw l'explorateur diw ah l'Afrique a été découverte par diw la bassin du Congo les rives du Sénégal a été découverte mel ni masul exister bañ koy découvrir hein ñu lay defal ay histoire yoo xam ne leçon d'histoire yoo xam ne vraiment yu yu yu ñàkkum xel la hein naan la di la wax pays bii ba pare di la ko mokkaloo di la ko laaj examen naan la à quelle le kongo a été découvert à quelle année le Sénégal a été découvert qui est l'explorateur qui a le Sénégal loolu mel ni Sénégal dafa mës réer ba il a fallu benn nasaraan bu jóge fële moom ñëw découvrir ko ñu war a ñu door a mën a feeñ ñu door a mën a génn ci lëndëm yi newoon yaa subhaanallah le pays des Dahomey kañ la feeñ ki a ek xaw ma lan Vasco de Gama lu kenn xamul waxi caaxaan yooyu nga xam ne mooy ay prétentieux lañ Seydina Ibrahim alayhi salaatu wa salaam moo ñu tudde musulman te loolu nee na min qabl lu jiitu woon mooy tay ji yonent bi feeñ fii Makka waaw abikum Ibrahim gis nga yoon wi ñu ne muy lislaam mooy yoonu Seydina Ibrahim mooy alxanafiya as huwa moom de samaakum moo leen tudde woon yéen ndax bàyyi loolu it dañ ciy jàng beneen affaire te loolu bu ñëwee ci ahkaamul mawludi <laughs> ahkaamul mawludi du lool waxoon nañ ko mooy al aqiqa <laughs> al mooy li jëm ci wàllu tudd doom loolu waxoon nañ dina ñëw ci ahkaam yooyu hadith bii nii dañ koy soxla foofu ah mooy ay kan moo war a joxe doom waaw est-ce que yaay ji moo war a joxe doom comme ni ko ñenn ñi jàpp ci seeni eh, eh, aada wala baay jee war a joxe wala ku nekk mooy joxe comme tamit ni ko ñenn ñi jàpp ci seeni aada ba daanaka eh, am na ñoo xam ne tur bi yaay ji joxe am na ko ma ko wax waaw moom tur bi yaay ji joxe sax mooy gën a siiw bi baay bi joxe waaw bu boobaa nañ gis àtte yooyu mu ne huwa kon yoon wii ngeen ne mooy lislaam gii alxanafiyatu samha ah millata abikum mooy seen yoonu bàyyi kon suñu bàyyi la ñun ñépp moo taxit fii ku fi nekk di kii ñun Seydina Ibrahim mooy suñu bàyyi waaw waaw moo tax <laughs> gaa yi bu ñuy xëccoo naan kii kii kii fii la bokk yow xaar leen sax gaay yi wii demal ci maam aadama rek nga toog man sama doom man sama maam géer lañu yow géwél nga yow tëgg nga yéen dangeen suufe yi yow demal ci maam aadama toog waaw annaasu min jihatil ansaabi moom sawaawu moom abuhumu aadamu wal ummu hawaawu allahu akbar bu dee côté askan kese nit ñi ñoom ñépp a ci yam côté boobu abuhumu seen baay mooy bu ñuy dàggasante hein bu ñuy dàggasante kii naan man waay yow man sama baay doon buur nàngam buuru jolof buuru kii ay kii di di di xoggale ko yow nee leen man sama maam mooy aadama alayhi salaam sayyidina aadam ak sayyidatu Hawa waaw annaasu nit ñi min jihatil ansaabu ci wàllu ku askan fan lañ jóge moom ñoo ci yem abuhumu aadamu seen bàyyi maam aadam alayhi salaatu wassalaam wal ummu seen ndey di Xawwa u sayyidatuna Xawwa alayha salaam loolu la jeex na tàkk wala nga wax la ñu doon wax naan Seydina Salmaan loolu la doon wax abil islaamu laa abali siwaahu idha iftakharu bi qaysin aw tamimi ah, waaw abil islaamu laa abali siwaahu idha iftakharu bi qaysin aw tamim mi loolu la bu ko fi nara nekk di la sonal rek nee ko sa waay coow li yëpp sax jaru ko man abil islaam man daal nangu naa lislaam di sama bàyyi <laughs> waaw ibnul islaam waaw laa abali si waaxu amul beneen bàyyi bu may boo xam ne moom laay réclamé waaw te nag yaa boobu mooy yaa gine dee waa parce que ba nga ne lislaam mooy ak wommatu mooy saa baay diine jii mooy sama baay ibnul islam aw ma beneen baay bu may réclamer idaf taxaroo bu gaayee commencé di puukarewu bi xaysi naan man min tribu xays la grande tribu xays xaysoon ay laan ay ii ana min Quraysh fëgg dënn yow xanaa xamoo ne man man man man ci almaami yi ñooy samay maam <laughs> man nga xam ne buur siin kumba doofin juuf ma ne baleen ñu wax lu leen neex waaw baleen ñu wax lu leen neex bu gaa yi di wax yooyu daal nee leen man abul islaam waaw te gënale kenn du ko gënaate moom <laughs> newul foofu laa fadla li arabiyin ala ajamiyin illa bi taqwa waxatu balaa nag biir ajam yi ñoom it ñu nekk fay xëccoo seen biir kon mu ne seydinaa ibrahim mu ne kon tudde naa ko kon tudde naa ko bismi abi ah léegi mooy lañ doon wax sànk fàttewu ma ko de maa ko def parenthèse pour bu ñëwee ci wàllu tudd doom mooy lim ne huwa euh, millata abikum lii seen yoonu baay la abikum seen baay ibrahim seydina ibrahim huwa moom sàmmaakum moo leen tudde al muslimiina moo leen tudde muslim ñi wommatu jëm ci borom bi subhaanahu wa hein wommat seen lépp ci borom bi subhaanahu wa loolu la ah voilà muslim min qablu lu jiitu kon mooy kon eh, yonent ma lay saar saam li tax mu ne man wulida liyal laylata guddi gii de jural nañ ma doom xulaamun ab doom fa sammaytuhoo tudde naa ko bismi abi sama turu baay ibrahima mooy ibrahimul xalil allahu akbar bokkul loolu boo bari na njàngat bi duñ ko wax fii parce que dañuy gën a yàggal bu boobaa buñ cagsee boobu nañ ko gis waaw ci façon tànn tamit tur boo xam ne bu ñu yaakaaru baax laak wala turu ku baax nga jox ko sa doom waaw kanta ay turu lislaam ak kii turu yéeféer la loolu nag moom taxawut waaw loolu waxoon nañ leen ko waaw que les Michel reste Michel waaw que les les les dembaaki ma xujja reste des ma xujja les les les les Ismaïl reste des Ismaïl waaw des ñoxor reste ñoxor gars yépp nekk jullit des des des des Michael nekk Michael waaw Peter di Peter ñépp di Peter ibnul islaami waaw ñoxor ibnul islaami Ismailu Muhammadu sallallahu alayhi wa ñoom ñépp mooy tur yooyu yépp baax na waaw lenn nag am na ban moo gën moom loolu xam nañu ko waaw nga ne turu yonent bi moom moom manu la yem ak turu leneen loolu moom leer na waaye kantaanaan li yooyu turu lislaam lee du turu lislaam ay naan woo kii turu ceddo la ma ne loolu moom wax la yoo xam ne taxawut fenn waaw dafa siiw keese siiwu ko may la mu am rek waaye du wax du dëgër de kon mu ne tudde naa ko kon sama baay ibrahim alayhi salaatu wassalaam kon seydinaa ibrahim la ko tudde doom ji léegi kon moom doomam jooju nag bi juddoo euh, seydinaa anas nee na daa am ku mu ko joxoon mu koy nàmpal fu moo ko doon toppatoo summa dafa'ahu ila ummi sayfin imraati qaynin yuqaalu lahu abu sayfin waaw xam nga arab looloo nekkoon seen seen seen seen aada yonent bi alayhi salaatu salaam ci boppam gis nañ début bi dañ ko yóbbu woon ca di diyaaru Saad ah ca këruñu texe ña waa banu ah, gisoon nañ ñoom mbokk Dimaam bunu Salabata min bani Saad ah gisoon nañu ñoo ñële gisoon nañu waa Hunayn mbokkam ya mooy fam demoon doon nàmpe alayhi salaatu salaam fañ ko yóbbu woon ca waa diyaaru Saad ca sayyidatuna Halima as-Sa'diyya radiyallahu anha ah mooy ñoom dañ doon jël seen doom di ko jox ñu leen di nàmpal di leen toppatoo waaw mentalité boobu moom jeex na bu yàgg bu yàgg yàgg yàgg loolu nag bañ ca àggee waxoon nañ la ngëneel yi ne ci loolu waaw te toute façon looloo gën ndax yonent bi aleyhi salaatu salaam li ko suñu boroom tànnal ci jamono ju ne waxtu wu ne cerse bu ne moo gën leneen lu dut loolu waaw loolu moom moom c'est clair moo tax yenn yi jarul jarul jarul jarul jarul ay dalil yu bare que outil kii yu sonn ah mooy lan yow lu ñëw rek seetal lan la ci yonent bi alayhi salaam def ak lan la ko boroomam tànnal boo ko xamee xam nga li gën jeex na waaw na boroom xam lu waay rëy rëy xel ma ne manu fee wax lu gën a kawe loolu moom <laughs> mu ngi noonu <laughs> xam nga mentalité boobu moom c'est fini fii ngay gis léegi ñoo xam ne seeni doom dañuy am dix ans yóbbu leen daara kese daara ji internat foo xam ne mooy lépp rek mënuñu ko waaw danaan de moom ba war a yii yóbbu ko fu mu war a toog ay weer du ma gis xoolal ma loolu subhaanallah moo tax gis nga façon doom yi ñu jur <laughs> waaw dañuy jur rek mais de yar ba wal iyaazu billah hein kon nee mu daal di koy jox ilaa ummi sayfin ndaw suñ naan ummu sayf ah moom nag imraatu qaynin moom e, soxnaa yi benn tëgg tëgg la woon koo xam ne ci feer la doon liggéey yuqaalu lahu abu sayf mooy ab tëgg la woon abu sayf ah yaay ji kii soxna si di ummu sayf e, waa ji nag euh, Ummu Sayf al-Qaadi Iyaad radiyallahu rahmatullahi alayhi nee na mooy al-Baraa mooy al ibn Aws ci waa Ansaar yi la bokkoon kanta Ummu Sayf radiyallahu anhu mu ne mooy Burda turam dëgg-dëgg mu ne mooy Xawla bintul Mundir Xawla bintul Mundir la tuddoon loolu al imaam al-Qaadi wax Iyaad radiyallahu anhu wa rahima kanta imaam al alxaafiz ibn Hajar bi mu tuddee li imaam alqaadi Iyaad wax nii ah dane lii de jamaa bi daalika maa waqaa fi haadal xadiis saxiix wa bayna qawli al Waaqidi fiima rawaahu bnu sa'd fi tabaqaati anhu an yaqub bni abi sa'sa'ata an abdillahi bni abi sa'sa'ata annahu qaala lamma wulida lahu ibrahimu alayhim asalaatu wasalaam tanaafasat fiihi nisaa'ul ansaar ayyatuhunna turdi'uhu fa dafa'ahu rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam ilaa ummi burda bintil munzir bni zayd bni labiid min bani Adi ibn Najjar wa zawjuha al-Bara ibn Aws ibn Khalid ibn al-Ja'd ibn bani Adi ibn Najjar aydan fa kaanat turdi'uhu wa kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam ya'tiihi fii bani Najjar ah, imaam al-Haafiz ibn Hajar mu ne de en fait boo seetloo bu baax imaam alqaadi Iyaad lii mu wax nii ne ummu sayf nii la tudd abu sayf nii la tudd mu ne loolu deful lu dul dafa dajale xadiis bu wér di lii moom nag bi muy wax moom al imaam alxaafis ibn xajar moom bokkul ak xadiisu sayna anas biñ gis léegi de ci sax imaam muslim déedéet boobu mu ngi wax xadiis bi nga xamante ne nii ki ko solo mooy sayna anas ba léegi waaye ci saxiixu al imaamul buxaari rahmatullahi alayhi bi muy shara baabu qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam inna laka la mahzunun ah inna laka inna dëgg-dëgg mu ne baabu buntu qawli nabi waxu yonent bi alayhi salaatu salaam loolu mu ngi ci kitaabul janaa'iz hmm? fi nga xam ne mooy téere bi wax ci wàllu néew yi loolu gisoon nañu walillahi alhamdu wal minna masala yi jëm ci wàllu Euh, néew ak sang néew ak yooyee gisoon nañu ko walillahi alhamdu wal minna ak jullee néew bu absenteek yooyu yëpp gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal mu ne baabu buntu xawli nabi waxu yonent bi alayhi salaatu wasalaam inna laka la mahzunun ñun de jàq nañ dëgg dëgg jàq nañ ci ci ci ci ci lii nga xam ne moo xew loolu dinañ gis ci biir léegi lu tax muy wax lool waaw xadiis boobu boobu nag xadiis Seydina Anas la doon Euh, kii foofu léegi nag bim naan daxal naa ma rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ala abi sayfil qayn wa kaana dhi'ran li abi li ibrahima alayhi salaam mu ne moom Seydina Anas yonent bi alayhi salaam dañu dafa dugg ak ñun ci abu sayf mooy kii al imaam al qaadi Iyaad wax ne mooy albara ibn aws moo doon jëkkëru ndaw si nga xam ne moom la yonent bi alei saatu salaam joxoon doom ji seydina ibrahim ngir mu toppatoo waaw waaw léegi nag mu ne foofu la waxe ne imaam en fait imaam Qadi Iyad deful lu dul dajale diggante li rot ci xadiis bi ak li nga xam ne moom la imaam al-Waaqidi daal di wax te ki ko soloo ci moom mooy taalibeem bi di scriptam mooy ko doon bindal di al ibn Sa'd al imaam ibn Sa'd moo ko soloo fi tabaqaat ya tabaqaat al kubra ah, al tabaqaat bu al ibn Sa'd rahmatullah alayhi foofu la fa indee waxu imaam ibn eh, sëriñam di imaam al Waaqidi imaam al Waaqidi mooy dafa soloo dafa soloo mu ne hein lan la wax mu ne li nga xam ne moom la solo ci tabaqaat moom imaam ci li imaam al wax ne moom mu ngi ko ci yoonu Yaqub ibn Abi Sa'sa'a Yaqub di doomi Abi Sa'sa'a an Abdullah ibn mu jële ci Abdullah di doomi Abi Sa'sa'a waaye mooy càllale bi wérul xakaahu rawaahu al imaam al-Waaqidi wa qaala mu ne annahu qaala mu ne abdallah ibn abi sa'sa'a ne lamma wulida lahu ibrahim tanafasat fihi nisaalu ansaar bi nga xamante ne ni yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci lañ ko jural mooy ci la doomam ji ñu naan Ibrahim alayhi salaatu wassalaam kon gis nañ ci xadiisu na Anas bi njëkk a gis nee na moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam biig de am naa am jural nañ ma doom tudde naa ko kon mooy ca suba ga moom ba ko xabaar bi dikkalee en tout cas bi mu ñëwee di ko wax saxaaba la nga ne ma jàppal bu ñuy ñëw ci ahkaamul mawludi li jëm ci wàllu tudd doom mooy kon <laughs> tudd am doom tey tudd ko tey mooy dañuy gis léegi ne kon mën naa nekk waaw bu ñu ñëwee foofu nañ ñëw ci yenn détail ak yenn nettali yoo xam ne benn nettali bu ma benn mbokk nettali woon muy lu tumuranke lu tumuranke waaye nag loolu tumurankewul ci sëriñub wolof waaw loolu tumurankewul ci sëriñub wolof wala apprenti sëriñu wolof waaw loolu tumurankewul buñ ñëwee foofu insha allahu taala bu ñu ko fàttewul dinañ ci dikk léegi mu ne bi nga xam ne kon ci la Seydina Ibrahim alayhi salaatu salaam juddu léegi eh, eh, jigéenu tanaafasat fiihi nisaa'ul ansaar jigéenu ansaar yi dañ koo xëccoo ku nekk ne <laughs> ayyatuhunna turdi'a ana kan moo koy nàmpal ñii ne hee eh, non Ibrahim doomu Seydina rasuulillahi alayhi salaatu wassalaam non kooku moom ñoo maa koy nàmpal yeneen jigéen mooy jigéen du <laughs> mais sa waay loolu jar naa rayante ba dee nga naan ma <laughs> ma lool lool lu ko lu ko gën rëy ci fadl ak karaama boo bàyyee lii mu rëcc la gan karaama ngay seeti feneen moo tax ñoom ñi xam <laughs> waaye bon euh, mooy bon loolu moom mais mais sauf que notre càllale la <laughs> mooy xadiis bi wérul waaw léegi ñu ne dañuy xëccoo ne kan moo koy nàmpal nee na nag bi ñuy xëccoo ñoom jigéenu lamsaari ku nekk naan man maa koy nàmpal yonent bi aleyhi salaatu salaam daal di koy jox ki nga xamante ne nii mooy ummu sayf waaw fa dafaahu rasulullah ila ummi burda walla ummu burda bintul munzir mooy ummu sayf rek ummu burda mooy ki la al imaam al qaadi ne loonu la tudd ndax da ko mooy waxu bii la jël ne mooy moom la ci waxu imaam lii imaam al waaqidi solo muy ummu burda bintul di doomi ki nga xam ne mooy yaayu burda di doomu almundir almundir di doomi zayd zayd di doomi labid min bani adi ibn najjar bokk ci waa banu adi an ibn najjar ah mooy waa banu najjar te mbokkam yi alayhi salaatu wassalaam medina foofu lañ jóge foofu lañ bokk ah fa dafa'ahu kon yonentu alayhi salaam jox ko ko mu ne moom nag wa zawjuha te soxnaam mooy albara ibn aus voilà mu ne soxnaam mooy albara ibn aus ibn xaalid aus di doomi xaalid ah xaalid di doomi aljaam min bani adi ibn najjar ñoom ñépp ñu bokk ci waa bani adi ibn najjar mooy moom boroom kër géeg soxna si ñoo bokk même tribu buñ bokk muy bani najjar mooy li wolof naan dërëm gi génnut gaal ji mu ne fa kaana turdi'uhu ndaw soosu nag bi ummul mu ci euh, ummu burda moom moo ko doon nàmpal mu ne yonent bi alayhi salaatu nag da doon def di fa dafa doon ñëw lu bari di seet si di ñëw seen kër ñoom ngir seet si doomam jooju di seydinaa ibrahim alayhim assalaatu wassalaam euh, lii la ki wax léegi nag mais moom kañ la génn àddina mooy bi mu kañ la juddu kañ la juddu voilà <laughs> looloo jiitu mooy yow lii ngay nettali nii kañ la woon ñene la kii de dafa wax boroom Umdatul Qaari sharx imaamul Buxaari al imaam Badruddin al Ayniyu ah, dane dëppoo waaye nag waxtala mooy lool walla nañ njëkke foofu mu ne moom al imaam boroom xam-xam yi toppatoo wàll wii de dëppoo nañ ne ala mawlidahu këna juddoog seydina ibrahim aleyhi kaana fi dhil hijja sanata thaman mu ngi xewe woon ci dhil hijja mooy euh, atu tabaski sanata samaanin ci huitième at bi ginnaaw gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mooy huit ans après gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci weeru tabaski hmm? ci weeru tabaski mu ne waaye waxtala foo xam nga at mii nii la imaam al-Waaqidi ne woon xam nga ci lañ ubbi ubbi woon nañ màkk ah après na am yooyu noonu bañ noon wax waa léegi aj moom aj bi année boobu ku ko jiite ñii ne Usayd ibn Khudayr moo ko jiite non maanaam Usayd ibn Khudayr euh, euh, euh, kim kim defoon kim boole loon ak Seydina Mu'adh Attab Attab Seydina Attab ah këne moom moo ko jiite woon moom moo ko jiite woon moo jiite woon li nga xamante ne mooy aj góogale mooy jamono jii léegi daal moom mu ne jamono kon ci weeru tabaski hein weeru tabaski sanata samaan loolu moom dëppoo nañ ci waaye nag léegi nag ñun li ñu soxla fii te mooy ci dixième année bi mais kañ la génn àddina ñun mu ne nag waxtalafu fii waqti wafaati kantaa kañ la génn àddina nag dañ cee wute fal jazama bi annahu maata yawma a li ashrin layaalin xalaw na min shahri rabi'il awwal sanata ah, mu ne kantaa mooy kon kañ la génn àddina moom Seydina Ibrahim mooy bi muy génn àddina da doon nàmpa ah. voilà mu ne am na ñu ne mu ne fal Waaqidi première wax imaam al-Waaqidi de rahmatullah alayhi neen jazama doggu na ne ne bi am na hu maata këne moom Seydina Ibrahim mu ngi génn àddina kañ kañ yawma thulathaay hmm? ab mardi yawmul ahadi mooy dimanche isnayni mooy lundi sulasaa yi mooy mardi arbi'a yi mooy mercredi yawmu sulasaa yi bésub mardi ah li layaalin xalaw na fekk diis guddi jàll na min shahri rabi'il awwali ci rabi'ul awwal muy weeru gàmmu ci weer wu ñu nekk nii sanata ashrin ci dixième année bi ah loolu mooy waxu imaam ibnu ki Muhammad ibn Umar ibn Waaqid al kon moom loolu la wax loolu la wax mu ne nag wa qaala ibn Hazm loolu mooy première wax kantaal imaam ibn Hazm mel na rahmatullah alayhi dane maata qabla nabii bi salaasa non non non non non moom dane déet mais bi ne bi salaasa ashhur la ci teg la ci jublu dane moom mii seydina ibrahim faatuwul fii rabiul awal fan déedéet avant yonent bi aleyhi salaatu salaam di génn àddina trois mois avant te yonent bi aleyhi salaatu salaam kañ la génn àddina ah mais weer wi sa imaam al-Waaqidi wax la mooy rabiul awal rabiul awal muy weeru gàmm ci la génn àddina mooy weer wi nga xam ne ci la juddu woon en tout cas ci li ëpp ko wax ci li gën a siiw xaw gisoon nañ ne wax yooyu gis nga wuute yi fi amoon kañ li gane àddina moom alayhi salaatu salaam dafa bari woon wa dafa bari woon wuti ah même bu dee ne ñu mujj na ñoo mujj dëppoo ci daanaka bu mujj nekk lu ñu dëppoo que ne rabiul awal la même ci rabiul awal est wala loolu sax nit ñi dañ cee wuti mais mooy génn àddina rabiul awal la hein léegi imaam Ibn Hazm ne trois mois avant loolu la rabiul awal ci ban année la onze l'an onze après gàddaayam bi moom alayhi salaatu salaam ci rabiul awal imaam ibn Hazm ne kon ne trois mois avant kon rabiul awal dellul rabiul awal ban weeru ko jiitu <laughs> bés bu ngeen xamul at yi wolof yi banaan atu wolof atu jullit moom lool lool catastrophe weer yi mais safar waxoon naa la en tant que wolof am na loo ko mën a jàppe mooy comme que ñun dañoo suñu événement yi da ciy xew mooy gàmmu avant gàmmu lan moo xewoon màggal waaw weeru màggal safar avant safar weeru màggal lu xewoon tamxarit xewloon muharram nga dellu ab muharram laata ngay tamxarit lan nga doon tamxarit te desitu yàppu tabaski ah ah bu dee ci ñu yàgg ñi nga xam ne noonu lañ doon def sama classe gi ah mooy eh, kon eh, tabaski xajja boo kii zul xijja mu ngo kon mu ngi noonu ci waxu imaam Ibn Hazm kon mu ne trois mois avant yonent bi aleyhi salaatu wasalaam di génn àddina mu ne waqiila am na nag ñu ne balagha sittata ashara shahran wa thamaniyata ayyam am na nag ñu ne moom longévité am mooy bi génn àddina amoon na seize mois waaw sittata ashara seize mois ak huit guddi huit jours waqiila sab'ata ashara shahra am nañu ne déedéet dix-sept mois la amoon waaw waqiila sanatan sanatun sana sana sanatun wa ashara ashhurin wa sittata ayyaam mu ne ba léegi imaam boroom Umdatul Qaari al imaam al Ayni waqiila ne sanata sanat am na at wa asharata ashhurin ak dix mois wa sittata ayyaam ak six jours waaw mu ne wa sunani abi daawud nekk na ci sunan al imaam abu daawud as-sijistaaniyu raxmatullaahi alayhi mu ne tuufiya wa lahu sab'una yawman génn na àddina tamoom seydina ibrahim bii ba muy génn àddina alayhi salaatu wassalaam mu ngi am lan sab'una yawman mooy soixante la amoon waaw kon mooy daanaka deux mois dix jours bu dee mois ya matoon na trente yu mat trente trente muy soixante ak dix jours soixante dix mu ne waan Mahmoud ibn Labid buñ jëlee nañ ci Seydina Mahmoud ibn Labid saxaaba la mu ne tuwuffiya wa lahu thamaniyata ashara shahran hmm? mu ne kanta Seydina Mahmoud ibn Labid radiyallahu anhu moom jëlee nañ ci moom mu ne génn na àddina fekk mu ngi amoon dix-huit mois waaw dix-huit mois kon mu ngi noonu léegi kon lii moo am ci wax yi imaam al nag boo seetloo ak imaam Ibn Hazm seen wax yi mooy am na sore am na sore parce Euh, bu dee waxu imaam al-Waaqidi bi bi ne mu ngi génn àddina euh, ci euh, bésu talaata hein dix jours guddi yoo xam ne ñoo jàll ci rabiul awal kon mooy lan mooy moom dafa génn àddina un an après yonent bi sallallahu alayhi wasallam dooru génn àddina ci waxam lool la hatta imam Ibn Hazm trois mois avant la kon xam nga ne mos lool am na différence mooy am na différence ñaata mois neuf waaw léegi nag euh, imam al-Waqidi nag moom moo ne fii la xew moom moo ne fii la xew keroog nag bi muy génn àddina mooy kon moom ci waxam ci waxam mooy kon ci weeru gàmmu la ci dixième année bi kon duggaguñ ci aj gi ñu war a gis loolu moo tax après ñu ne nañ ko wax benn yoon comme ça ñu jeexal affaire boobu li jëm ci wàllu Seydina Ibrahim ni alayhi salaam après bii di ñëw ñu dugg nag ci aj gi euh, Seydina Anas radiyallahu anhu nee na euh, bi nga xam ne mooy ci xadiis Seydina imaamu Muslim bi ñu waxoon sànq ci baabu ci kitaabu alfadail baabu raxmatihi sallallahu alayhi wa sallam as-sibyaana wal wa tawaadu'ihi wa fadli daalik seydina anas kon bi mu nee yonent mi salaam nee na man de jural nañ ma doom biig tudde naa ko sama bàyyi seydina ibrahim ibrahim alayhim salaatu wassalaam mu ne kon mu daal di koy jox al ilaa ummi sayfin imraatu qaynin di soxnaay koo xam ne ab tëgg la woon yuqaalu lahu abu sayf kuñ doon abu sayf fantalaqa nee na nag yonent bi aleyhi salaatu salaam dafa doon dem fantalaqa yatihi wattaba'tu nee na benn bés yonent bi aleyhi salaatu salaam di fa dem ma topp ko man seyna anas fantahaynaa ilaa abi sayf ba ni ñuy agsee kër abu sayf wa huwa yanfuxu bi kiirihi qad imtala al baytu duxaanan nee na ñoo ngi agsi abu sayf comme ko moom dëgg la mooy day comme ni tëgg yi kii di kii feer bi ak ni ñuy ëfe yooyu boo demee ci mbaarum tëgg ni muy mel moom këram noonu la meloon moom activité am këram la woon la ko doon defe nee na bañ fa accès maa ngi ko fekk muy ëf mu ngi ëf ci kiiwam yi ci braise yeeg ak lool nga xam ne moom lañuy ëf ngir di ci tëgg tëgg feer bi ah mu koy def nee na koy kër gaa ngi fees dell ak poussière rak kii dum tudd fumée waaw saxaar si neen foo kii saxaar xadim tara al du xaanan waaw parce que loolu lay liggéey mu ngi nekk way foofu daanaka fees dell ak kii bi nee na fa asraatul mashya ma gaaw bay na day rasulillah dama ko doon topp mais biñ accès ci kër gi ñu ngi fekk waaye moom mu ngi ci activité di ëf rek affaire bi wu ko fees dell ak ki ma daw jiitu yonent bi alayhi salaam fa qultu ya fa qultu sayna anas nee na ma aba sayf amsik jaa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ma ne ya ma ne abu sayf yaa aba sayf abu sayf arrêteel arrêteel li ngay ëf arrêteel li ngay ëf fii di bari poussière ndax yonent kii di bari euh, euh, euh, saxaar si parce que yonent bi alayhi salaam agsi na ñëw na arrêteel kon mais dafa am saka léegi nag mu arrêté lim doon ndax loolu mooy tax mbir mi di gën a fuur bi di gina a xam bu mbir yi di gën ba di gina a euh, saxaar mu na ko arrêté léegi nag bi mu ko waxee na yonentu Yàlla sallallahu alayhi wasallam ñëw ne nee na ma arrêté mu arrêté fa daa nabiyu sallallahu alayhi wasallam bi sabi yonentu Yàlla sallallahu alayhi wasallam laaj doom ji ne ana ñu indil ko ko ñu indil ko ko fa dammahu ilayhi mu jël ko taf ko ci kawam ah taf ko ci dënnam waqaala mu wax maasha allah an yaqul nee mu wax li soob buur yàlla mu wax ko moom yonent bi alayhi salaatu salaam allahu akbar allahu akbar hein nee na fa damaat ayna rasulillah yonent bi alayhi salaatu nag nee na bi mu ko tafee noonu di di kawam di wax di wax di wax yu rafet yi muy wax yooyu ak li nga xam ne moom la yëg ci li dal gone gi ndax dafa fee en dafa feebaroon moo tax da doon waaj a génn àddina ah nee ma gis ñaari bëtu yonent bi alayhi salaatu salaam kii bi di tuuru hein mooy maa ngi gis euh, rongoñ yi di tuuru fa qaala nee na yonent bi alayhi lii mooy ci riwaaya bi waaye ah, xam nga xadiis bi al imaam seydna abu seydna abdurrahmaan ibn awf daal dina koy solo hein te tamit moom solo na ko boo demee it eh, moom xadiisam bi boo demee ci eh, at eh, imaam ibn Sa'd ak imaam at-Tabari at-Tabarani di nga ko fekk am na ñeneen tamit ñoo xam ne soloo nañ ko ku mel ni Seydina Mahmud ibn Labid mi ñu la wax léegi ci Tabaqaat ibn Sa'd ñoom imaam as-Sa'ib ibn Yazid Abu Umama ñoom boo demee ci al imaam at-Tabarani di nga ko fekk waaye na ko noonu Sayyidatuna Asma bint Yazid solo na ko boo demee ci musnadu al imaam ibnu maaja ci riwaay imaam al buxaari bi rahmatullah alayhi baabu qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam inna laka la mahzunun mu ne Seydina Anas ba léegi kon dane foofu daxal naa ma rasulillah dugg nañ ànd ak yonent bi alayhi salaatu salaam nalaa abi sayf al qayn dugg ci abu sayf mi nga xam ne mooy tëgg bi wa kaana zi'ran moom li abi ibrahim alayhi salaam moom moo doon nàmpal buñ la moom mooy son mooy son père li ñu naan xam nga ummu radaa mooy mère de lait maman boo xam ne maman de lait la moom moo la nàmpal kee baay ji rek koy woowee mooy papa ji parce que la moom mooy soxnaam mooy nàmpal doom ji waaw moo tax ñu naan ko comme ni ñuy woowe ndaw si mais que ne mooy son per de lait le fait que moom soxnaam mooy nàmpal doomu yonent bi alayhi salaam nee na ba ñu fa duggee ah fa axada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ibrahima fa qabbalahu wa shamma nee na yonent mi alayhi salaam jël doom ji alayhima salaatu wassalaam daal di koy fóon taf ko ci kawam summa daxal na alayhi ba'da dalik ginnaaw gi ñu dugg mu ne wa ibrahimu yajudu bi nafsi seydina ibrahim mu ngi woon ci dernier instant mooy ruux gée ngi doon génn tellement affaire bi mu ne fa ja'alat ayna rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam tadhifan yonent bi alayhi salaatu salaam nag ñaari eh, bëtam yi di génne rongoñ yu bari fa qaala lahu Abdurrahman ibn Awf sayna Abdurrahman ibn Awf ne ko ah wa ant wa ant ya rasulullah ya ne ko ah yow it yonent bi alayhi salaatu salaam da ngay eh, mooy lii <laughs> ñun xam nañ ne ñun doomu aadama yi ñun ñii ñun noonu la ñuy def bu ñu gisee suñu mbokk mu ñu jege di génn àddina ñuy jooy mais yow yeneen ma lay saa saa génn da ngay jooy. am na ci beneen riwaay boo xam moom bi mu nettali boppam dana ko ah yow yonent ma lay saa saa da ngay jooy te tere jooy hmm? mooy ab laaj la. daa doon jooy doon da doon tere jooy yonent ma lay saa salaam ne man li may tere ah innamaa nahiitu an sawtayni ahmaqayni faajirayni sawta sawtun sawta inda naghmati lahwin wa la'ibin wa mazamiri shaytaan wa sawtan wa sawta inda wa sawtun waaw ahmaqayni léegi deux points bu la nga ne sawtun inda naghmatin lahwin wa la'ibin wa mazamiri shaytaan wa sawtun inda musibati khamshin wujuhin khamshu wujuhin wa shaqqi juyubin wa rannati shaytaan Seydina Abdurrahman ibn Awf ne ah yonent mi alayhi salaatu salaam mu ne ko man li ma tere ci riwaaya moom dane wa fa qultu ya rasulallah tabki aw awalam tanha anil buka ma ne yonent mi alayhi salaatu ah yow itam da ngay jooy est ce teroo woon nit ki di jooy bu amee ku génn àddina mu ne li ma tere yonent mi alayhi salaatu ne terewu ma ku jooy de li ma tere mooy ñaari baat yoo xamante ne mooy baat yoo xam ne ahmaqayni daanaka ka leen di def mooy daanaka bu mel ni ku tàggoog mooy tàggul ak xelam mooy koo xam ne xalaatul ci li muy def faajiray yoo xam ne nag yu baaxul la loolu laay tere mooy yan mooy ay ay baat boo xam ne nit ki mooy buy fox waaw kontaan bay foo di jubilé que ak po akum mbóosóor wa mazamiru shaytaan ak instrument shaytaan yi waaw musiciens yi man loolu laa tere façon baat yu mel noonu laa tere wa sawtun ak baat boo inda musibatin ci musiba mooy dit musiba dal la xam su wuju ngay xotti sa xar kanam yeeg wa shaqu juyub xotti sa yére yeeg waral na ci seytaan ak di def onku seytaane yooyu mooy ñi nga xam ne gaay buñ gisee ku leen lu ñu faatu la ñuy yuuxu waay man de dee naa waay waay man fu ma jëm sama asamaan ak suuf jeex na tey rek laa doon ki yooyu loolu la tere waaw moo tax mu ne woon laysa minna man saqal juyub wala tamal xudud wa daa bi da'wal jaahiliya bokkul ci ñun ki nga xam ne day mbéj boppam di xotti yére di woote woowu shaytaan mooy waa jaahiliya di wax li ñuy wax ama l'islam mooy ba léegi danga koy gis dëj yoo xam ne ñoom ne waay waay waay yow mi doon dundal jën wa ca kaw ca biir géej di dundal picc ca kaw asamaan waay waay sama asamaan ak suuf génn na àddina waay man fan laa jëm way yàqu naa yooyu nag lañuy tere loolu la yonent ba saar saam di tere loolu moom moom moom lay tere waaw ba pare mu ne ko innama hada rahma wa man laa yarham laa yurham mu ne seydna abu seydna abdurrahman ibn auf innama hada rahma lii nii yërmande la wala yarham wa man laa yarham ku dul yërëme nag laa yarham kenn du la yërëm waaw ku yërëme kenn du la yërëm waaw moo tax ci riwaaya bi nga xam ne al imaam Abdurrazzaq as rahmatullah alayhi moom i soloo na ci mursal boo xam ne al imaamu mu ne yonent ma lay saab-saab ne innama anha an-naasa an-niyaahati an yundaba ar-rajulu bima laysa fii wala mooy lii la innamaa dëgg-dëgg anha li may tere yow Abdurrahman ibn Awf li may tere moo yuuxu laa tere mais ku toog nii triste dal la lu metti say rongoñ di tuur kooku waxuñu kooku jooy yooyu waxuñu nii ku yuuxu waaw an yaax di yuuxu en plus ngay ngay tagg nit ki ci loo xamante ne nii leer na li lii du dëgg neewul woon ci moom waaw xam nga ki nga ne mooy dundal asamaan jën yee ca asamaan jën yee ca biir suuf ya biir ndox ya ak picc ya asamaan sa mooy xam nga ne loolu du dëgg waaw wala ngeen ñëw ci dëj bi gaa di wax di wax loo xamante ni du dëgg waay waa ji nekkub cinq léegi xam nga loolu wolof yi moom ñoo ci gaaw moom wolof wolof moom caaxaankat bu ne nekkal ci li nga ne booy dee di nekkub cinq waaw moo tax am na kilifa gu génnoon àddina booba booba moom maa ngi woon Sénégal boobu xaaju ñëwgu moon pa xaaju ma yàggul woon après ma ñëw ci réewum tugal mii mooy eh, am benn kilifa bu bu génnoon àddina mais la ma waxoon dama ne gars yi nag gis ngeen <laughs> eh, diw de génn na àddina ñun ñëpp xam nañu ko mooy ab sëriñ la bu siiw bu siiw fii mu ne ma waxoon turam yé ah fii mu ne mooy déggoo fi bi muy dund kenn wax fi lu extraordinaire ci moom mais léegi rek comme nga génn àddina leen ngi dégg fi nettali yoo xam ne da nga koy dégg rek xam ne lii moom demewul noonu <laughs> tab billahi alladhi la ilaha illa huwa na ma ko waxe woon noonu la mbir yi doon demee gaa yi ti ubbi rajo yi noo booy dégg dangay dégg xam ne lii moo amul waaw ma léegi ñu commencé di ko fi defal ay xar baax di ko fi wooweel xar baax yoo xam ne bi muy dund ñu ngi nii doon wax ci moom te kenn waxu ko woon ndax amut léegi nag génn na àddina gaa yi dañ koy wax ba pare xam nga wolof moom boo xasee dugal ci way yi ñuy way rek ñu jàpp ne lii nii nag moom vérité la boo xam ne moom moom moom c'est établi képp ko ci ku koy ku ku kuy xalaat sa fukki xel ngay xalaat naan est-ce que nii la demee rek yow yaa yow moom yaa jaram mbugal yow yaa nar a alaku yow yaa alors que tous dara demewu ci noonu waaw nous les wolof moom nous exagérons waaw loolu moom war nañ koo ba waaw ñun moom dañoo man a exagérer moom mooy te loolu ça ne date pas d'aujourd'hui mooy après moo tax euh, yàlla nañu yàlla sàmm daal li suñu sëriñ di wax <laughs> Euh, nettali yu bari daanaka yoo xam ne ba ñañ koy nettali boobu xaajoo juddu da nga ciy mën a def ay point yu baree baree baree bari waaw kon loolu la yonent mi alayhi salaam léegi bu ñëwee ci xadiisu Seydina Anas bi nekk Sahih Imaamul Buxaari rahmatullah alayhi kon nee na euh, mu ne mu ne moom. Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu ne biñ kon bi ñu duggee mu ne kon mooy bi mu naan daxal naa dañoo ànd ak yonent mi alayhi salaatu salaam ci Abi Sayf al-Qayn mu ne mu ne moo wa kaana dhi'ran li Ibrahim alayhi salaam fa axada rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam Ibrahima fa qabbalahu wa shamma thumma daxalnaa alayhi ba'da dhaalika wa Ibrahimu alayhi salaam yajuudu bi nafsihi fa ja'alat ayna rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam tadrifan waaw mooy bi ñu duggee mu jël ko fóon ko taf ko ci boppam après muy jooy ñu gis rongoñu yonent mi alayhi salaatu salaam fekk Seydina Ibrahim kon mu ngi ci ces derniers instants waaw mu ngi waa ji génn àddina mu ne ñaari bëtu yonent mi alayhi salaatu salaam di di di di sotteeku ak ay rongoñ mu ne fa qaala lahu Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu Seydina Anas nee na Seydina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu wa ardaahu mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam ah ah wa anta ya rasulullah ya rasulullah ah yow itam yonent bi alayhi salaatu wa salaam xam nga waxoon nañ sànq fii fa qaala yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne ko yabna Awf innaha rahma thumma atba'aha bi uxra fa qaal mu ne fa qaala yonent mi salaam ne yabna awf innaha rahma ne ko yow ibn awf muy seydna abdurrahman ibn awf innaha rahma rongoñ yi ngay gis rongoñu yërmande la waaw du rongoñu triste kii de mooy rongoñu ku ku ku ku ku waaw wala rongotu rongoñu ku saalit moo tax ci beneen nee na du jazan de jazan taxut déedéet waaw du rongoñu désespéré déedéet du rongoñu jazaa koo xam ne dafa désespéré wu waaye déedéet léegi mu ne ko innaha rahm ah kon rongoñ dina nekk jooy jooy yoo xam ne jooy yërmandi la allahu akbar allahu akbar mooy yërmandeem bi alayhi salaatu wassalaam bi nga xam ne moom la amoon ak cofeel gu rëy gi mu am ci doomam ji nga xam ne lii xam na musi musibaay dee mettitu sukuraat muy dal doomam ji nga xam ne ci nàmpala toll mettit googu di ko dal ba mu génn àddina loolu la moo yërmande moo tax muy jooy waaw waaw akbar <laughs> waaw loolu la de mu ne ko summa atbaa bi uxra soit mu jooyaat wala muy yonent ma la saasaam teg ci beneen wax bi ginnaaw bi mu ko ne yërmande la mu ne ko innal ayna tadma wal qalba yaxzan wala naqulu illa ma yarda rabbuna wa inna bi firaaqika ya ibrahimu la mahzunuun la mahzunuun allahu akbar mu tegal ko ci lii ne ko ba léegi di xamal seydna abdurrahman ibn auf mi laajte laaj bii te jaaxle ci lii nga xam ne moom la gis yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di jooy nii mu ne innal ayna tadma dëgg-dëgg al ayna bët mooy bët yi sama bët yi tadma mooy génn ay rongoñ waaw wal qalba yahzan te suñu xol sama xol nekk na ci njàqare wala naqulu waaye malgré loolu lépp nag wala naqulu du ñu wax nag illa ma yarda na mu ne malgré tout ça nag wala naqulu waaye du wax illa ma yarda rabbuna lu dul li nga xamante ne nii moo soob suñu moom la suñu boroom gërëm waaw mooy malgré njàqare gi nga xam ne moo dal suñu xol malgré bët yi nga xamante ne mooy tuuri rongoñ bu tax ñu wax nag loo xam ne du lu borom bi gërëm ne mooy comme lim tere sànk ay woy fu ma jëm ak waay waay tey daay man sama àddina yàqu naag ki nga xam ne moo doon sama sama suuf ay wax yoo xamante ne yooyu nag moom du lu yàlla gërëm waaw wala naqulu waaye duñu wax illaa lu dul maa yarda rabbuna li nga xam ne moom la suñu borom daal di gërëm wa inna ca ñun de bi firaaqika ci tàqala koo gi ñuy tàqala koo yaa ibrahimu ak yow seydina ibrahim la mahzununa waat nañ ne nekk nañ ñoo xam ne ñun rasulullah ñu ci jàq lañu allahu akbar lii waxoon nañ la ne ah waxoon nañ la ne lii nii ah dañ ciy gise ne kii naan ay nit warula Euh, am ku génn àddina ci moom wala am ku mu faatule mu naan damaa njàq lu tax du wax damaa njàq yonent ma lay saat saam lan la wax innal qalba yahzan ba pare mu ne wa inna bi firaqika yaa ibrahimu la mahzunun ñun yow ibrahim mii di sayyidina ibrahim doomam ji tàqale gi ñuy tàqale ko yow ñu ci njàq lañu nga ñëw naan ni bu leen di jaay zuhdu te xamoo li ngay wax loolu nag ñàkk xam moo koy wane mooy boo xamee sunna moom da ngay leer gars yi dañuy nekk xam nga da gis ñoo xam ne lii nag mooy côté ji nga xam dañuy woote dañoo waaye dañuy dañoo sóobu wala dañoo nekk ci ñoo xamante ne nii ñoom vraiment lépp buur yàlla kese lii mooy ne jooy ji ak njàqare ji amul benn contradiction ak li nga xam ne mooy gërëm li yàlla dogal waaw amul benn contradiction bu ci am waaw ak njàqare dal xolu nit jaam bi tekkiwul ne waa ji gërëmul li buur yàlla dogal buur yàlla moo dogal bëgg loolu feeñ ci yow nga feeñal ko comme la nitu yàlla borom wax waaw mu feebar di jooy ñu koy wax mu ne waaw buur yàlla moo bëgg moo moo gërëm teg ma lii nan nag bu ko tegee na ma koy nangu ngir wan ko ne mbir mi metti na ma mooy wan ko ne jaam laa mu jooy mais buur yàlla kenn du dëgërante moom di jaay ne waaye man je suis costaud je suis résistant man lu matig wala kii non non non jaam waaw mooy jaam nga mais di yuuxu ay way ay law ay way fu ma jëm ak yooyu nag ñooy li nga xam ne dafa xaram waaw ak wax yoo xam ne comme yi ñu wax sànq ci exageration yi ñuy defal ñi nga xam ne génn nañ àddina waaw kon lii la yonent mi aleyhi salaatu salaam wax keroog bi Seydina Ibrahim aleyhi salaam génne àddina doom ji kon nag bu la kenn nekk di la fontoo kanaan yow euh, bu leen wax ne way am na njàq tiis am na njàq tiis kay alxusn mooy lan du tristesse yonent mi aleyhi salaatu salaam de moo ne wa inna bika wa inna bi firaaqika yaa Ibrahim la mahzunun ana moo mën a wax lu gën a màgg li yonent mi aleyhi salaatu salaam wax te moom mooy sayyidul mutawakkiliin ñi nga xam ne ñoo wàkkiirlu ci yàlla mooy seen sang mooy sangu ñi nga xam ne dañoo dogu ci lépp amuñu masuñoo am ak moom sax leneen lu dul yàlla relation te pourtant bi ko lii dalee lii la def moo tax li muy xaraam te xaraamalul nit koo xam ne dafa am ku gaañu la wala naqar jot ko mu toog di jooy ne loolu ko kenn waxul loolu li mu xaraamal wax na ko mu leer di yuuxoo ay yuuxoo ay dóor fii sa bopp ak fii wa xotti fii wa way walloo yooyu lañu tere yooyu mooy yi nga xam ne dafa xaraam ci niyaaxa gi nga xam ne moom la xaraamal kon lii mooy li jëmoon ci wàll wi insha allah am na masala yoo xam ne buñ ñëwee ci wàllu comme niñ ko waxee sànk ci wàllu radaa euh, kii nu mu tudd tudd doom ak yooyu insha allah dinañ ci ñëw ci xadiis bii dañ koy soxla bu boobaa voilà léegi kon lii mooy nga xam ne comme que xew-xew la boo xam ne dafa xew avant xajjatul wadaa ci en tout cas bon ci waxu imaam al-Waaqidi waaye boo seetloo waxu imaam Ibn Hazm daanaka ci weer woowu lay doon eh? kon moo tax daal ñu ne woon nañ ko gis avant ñuy dugg ci li nga xam ne moom lañ digge woon di aju yonent bi alayhi salaam kon bii di ñëw inshaa allahu taala ñu daal di dugg ci li nga xamante ne nii mooy nettali boobee li jëm ci xajjatul wadaa